ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci jataay bi ñu weesu ñu nga woon ci laayaab téeméer bi ak li nga xamante ne mooy fukk ak ñett fi suñu boroom doon wax naan wala tarkanu tangal la waay bu leen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di jeng daldi nekk ñoo xam ne dangeen di gërëm di doyloo daldi wéer seen yépp daldi wakkirlu ila alladhina zalamu jël seen yépp daal del jël def leen modèle def li nga xamante ne seenu dundin ñi nga xam ne ñooy ñi tooñkatu yàlla yi bokkaale yeeg ate yeeg ñi gëmul dara ak ñiy bokkaale seen boroom ngeen jël seen lépp daal teg li leen fi borom bi digal ngir ñoom fa tamassakumun naar bu ngeen ko defee ci saasi safara dina leen laal te fii lay tàmbalee ngay dund dunju safara wama lakum nag boo deewee wal iyaadu billaah ci noonu le gërëm li yéefar yi ne mu nga gërëm ko ci kaw allah at li yàlla wàcc loolu moom day def nit ki yéeféer bu dee xam na voilà léegi nag wama lakum te nag du leen ñeel min dunillahi wëllif borom bi bu leen di tegi mbugal min awliya safara sii bu leen di dal kenn koo xam ne mooy méngoo seen mbir summa la tunsarun te kenn du leen dimbali <clears throat> xam nga ci fastaqim la commencé woon kama umirta waxoon nañ la lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne aaya bii nii surtout moo tax yonent bi wassalaam ne woon shayyabat nii huud ne seydinaa huud muy saaram bii de moom de mooma ba jaawloo wallahu taala alam suñu boroom tabaraka wa taala ñëw nag di wax laaya bi nga xamante mooy li nga xam ne mooy téeméer bi ak fukk ñeent muy wax nag la xew-xew boo xamante ne nii muy li taxoon laay bi wàcc mooy euh, imaamul Buxaari ak ñoom imaamu Muslim ibn al-Hajjaj alqushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi naka noonu mu ngi ci alimaamu ahmad ak waa ashaabu sunan muy alimaamu abu daawud at-tirmidi ak ibnu maaja rahmatullahi alayhim dañoo solo jël ci mawlaana ibnu mas'ud radiyallahu anhu wa arda mu ne da am benn waay boo xam ne dafa fóon benn ki nga xamante ne benn jigéen loo xam ne nag lu xaraam la mooy daganu ko mu daal di koy fóon daal di tiit nag daal di ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam imaam ngir nag mooy ana nan daal mooy bu dee daa war ñu dóor koy yar wala sax ñu dagg loxoom wala boog ñu duma ko ay wane ñëw daal moom daal agsi na ñëw na ci kanam yonent bi alayhi salaatu ne ko man de dama fóon jigéen boo xam ne daganuma léegi nag damay wax yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan mooy kafaaraam daal bu ko defee nag suñu waroon wàcc laaye bii léegi nag loolu benn wax la waa ji nag bi mu wàccee waa ji ne ko ndax laaya bii nii ñuy bëgg a wax dinañ ko wax insha allahu taala ndax man kese la mu ne ko déedéet ngir xeet wi yëpp la waa képp koo xam ne jëf na lu mel ni lu mel ni li nga jëf ci sama xeet loolu benn wax la am beneen xadis boo xamante ne nii ku mel ni al imaamu abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi rahmatullahi alayhi moo ko solo ci jaami' bi ci kitaabu tafsir al-qur'an an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun wa min surati hud bokk na ci saar bi nga xamante ne mooy hud muy xadiis bi mu ëndee moom bi nga xam ne moom lañ wax sànq wax nañ la waa saxiixayn ak moom it daal dinañ koy solo rahmatullahi ala al-jami' muy wax nañ ne mooy saxaaba boo xam ne mooy mooy abul yasar gisoon nañ li nga xamante ne nii mooy tarjamaam bi ñuy gis ci saxaaba yi saxaaba yi nga xam ne moom lañ doon gis ci siira bi gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci xadis boo xamante ne nii al imaamu tirmidi nee na hada xaditun xasanun saxihun garib mu ne lii de xadis la boo xamante ne nii xasanun bu baax la saxihun bu wër la garibun bu tumuranke léegi nag mu ne abul yasar radiyallahu ta'ala anhu wa arda di Ka'b ibn Amr radiyallahu anhu al-ansaari as-sulami al-badri al-aqdi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne damaa dem daa am bu da doon jaay tàndar ma la doon jaay ci marché bi am na nag yeneen nettali yoo xam ne ñëw na yu jaar ci ñoom al-Kalbi waaye al-Kalbi moom haali moom moom ak Abu Salih ak wàllu seen tallali boobu nga xamante ne nii moom moom du dëgg moom moo ko créé da moom moo ne maa ko créé lépp lu ma leen nettali comme la mu waxoon Seydina Sufyaan ibnu Sufyaan ath-Thawri rahmatullah alayhi lépp lu ma leen nettali rek voilà am na Abu Saalih waaye man al-Kalbi salam ibn Abbaas expliqué la <laughs> wal billah mooy maa ko créé daal maa ko defar man mii al-Kalbi laa wax na nii moo moom haalik la moom ay waxam moom jar da ganaar waaye bii moom wér na loolu nag beneen waay la wax fii nag Seydina Abul Yasar rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne daa am benn jigéen boo xam ne dafa ma dikkal ma doon jaay li nga xamante ne mooy tàndarma léegi nag ma ne ko bon mu xool gis jigéen ji rafet rafet rafet yoo xam ne loolu it bo day wane ne mooy temps yonent bi alayhi salaatu salaam du jigéen ñépp ñoo doon def burqa ñoo doon ba muur seen xar kanam yi sinon mooy loolu moo suñu thème quoi <laughs> voilà waaye mooy kanta soxnaa yonent bi loolu naa leeral la boroom xam-xam yi d'accord nañ ni ñoom noonu lañ doon muuroo dañ doon muur ba muur seen xar kanam yi moo tax lool di ko ŋaññi lu garaaw ak garaaw la loolu surtout ñun wolof yi dañoo war a def attention parce que da gis ñu naan ñii mel ni ay njuuma yow di wax loo xam ne soxnaay yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom sayyidatu Aisha yi ngay dégg ñoom sayyidatu Hafsa ñoom sayyidatu euh, Zaynab bint Jahsh ñoom sayyidatu ummu ummu Sa'di ummu Salama radiyallahu anhum ñoom naa ki nga xamante ne nii ñoom Maymunatu bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu anhunna ñu seetlu ñooñu te gën ci xeet wi ñoom ñu jigéen ñi ñoom moom lañ doon muuroo loolu moom kenn wutewu ci waaye kantaa yeneen jigéen yi dañ doon def boo ak loolu loolu bi am loolu lañ doon def ñenn ñi ne defuñu woon lool te li koy wane mooy xadiis Seydina Anas ba mu doon nettali naan ba yonent ma lay saa saam ne man gis naa jigéen ñi mooy wax ak góor ñi di discours leen pare ñëw ci jigéen ñi wax ñoom ne leen man gis naa leen yéen ëpp safara ba jigéen ñëw léegi nag euh, jóg ne yonent ma lay saa saam ne lu tax Seydina Anas di décrire koo xam ne mooy lex bi daa moo tax xonq-xonq ñu ne loolu ku defoon burqa du ko xam voilà bu def burqa manoo xool ba gis loolu ci moom kon loolu day wane ni ñooñu muuru ñoon seen xar kanam te tamit mooy bon ci ñi jàppale wax ñi nga xam lool mooy seen avis mooy seen avis loolu day dëgëral seen wax jooju waaye it ak hadis bii nii mais léegi nag ndax day ñëw ci marché bi di jaay bu doon boo xala def même bu dee jege na ko quand gis ci ginnaawam ci ginnaaw kii bi burqaa bi noonu wa kënee kii rafete na genn rafet bu ko jaaxal loolu day day jafe quand même waaye loolu daal masala la boo xam ne bu fi kenn di ŋàññi nit ñi naan kii njuumalaak wala loolu wal iyaadu billah ki koy wax bu dee xam na këne yonent bi alayhi salaam ay jigéenam noonu lañ meloon ngaw ngay ŋàññi loolu ne waaye malgré loolu baaxul parce que loolu c'est arriéré c'est retardé yow yéefér na parce que da nga ne yonent bi alei satu salaam li mu gërëmal ay soxnaam di ko def yow loolu c'est tardé c'est barbare c'est euh, moyen âge yow nga koy wax parce que occidentaux yaa ngi koy wax naan afghan yeeg yooyu xoolal li ñu def loolu wala boo xoolal saoudiens yi wala yi nga xamante ne ñoo koy def ci monde arab wala fii ci suñu mbokk guinéen yi wala fii ci Sénégal ñu ko fii def ngeen ñëw naan leen juuma xam ne yonent bi saa saam nii la ay jigéenam meloon nga ne malgré loolu baaxul dafa lokk loo mbiru njuuma la loolu kooku moom yéeféer la ak ku mën a nekk sëriñam laa kooku moom de toute façon day duggaat ci diine bi moom waxam jooju def na ko yéeféer boo xam ne bu deewee kenn du ko suul ci almeeru jullit te bu dee jullit la yow nga xam ko mu deewee noonu tuubul yow amoo droit dem di ko jiite di dem li nga xam ne mooy di ko waajal ak di ko jullee yow amoo ci droit parce que waa ji yéeféer la parce que da ne képp ku ne yonent bi saa saam noonu baaxul te yaa ko tey nga baaxul yow ma xam naa ne lii la mais baaxul kon da ngaa bëgg wax suñu borom dañoo tànnal koo xam ne lam ne woon baaxul kon yow yéeféer nga ci saase walla iyaadu billaah te loolu amul benn boroom xam-xam laax bu ci boroom xam-xam nag laa waxuma ñi nga xam ne dañuy waxantu fële ak yor seen micro ak ñi nga xam ne dañuy wax parce que daan leen local wala di xaar lu leen occidentaux yi wax wala ñi fi toogal occidentaux yi même bu dee ay der yu ñuul wala yu weex wala yu ookor lañ yor moo xam ay man la tudd wala ma sàmba la tudd wala ma demba wala nogoy ak suñu yoon newu ci ñooñu ñooñu même bu dee noonu la boo amee sëriñ boo man di am yow yéeféer nga bi waxee lool nga am leer ñu dóor laa nangul li nga xamante ne mooy seen gëm kon nag mbir maa ngi noonu le kon nag amul yasaar li fekk ko mu ne ndaw si dafa doon jaay ci marché bi léegi nag léegi ba bon ndaw si ñëw mu gis ah ndaw si taaru lool mu ne ko ah man de kër gi am naa fa tàndarma joo xam ne moo gën jiim nga bëgg ma jaay la ko léegi nag <laughs> ndaw si ne ko kañ dem ca kër ga ma daal di lay jaay boo bële wan la boo bële léegi nag nee na ma dugg ak moom ci kër gi nee na ba mu duggee daal bon léegi nee na daal ndaw si daal moom daa dugg mooy da koo siif daal <laughs> voilà ci gàttal voilà nee na lépp loo xamante ne nii mooy daal moom la nit di jotee di di amee ci bànneex ci ci jigéen am na góor di amee bànneex ci jigéen am na ko suuf mooy daal diwul jël pëyam dugal ko ci pëyam mooy deful pénétration léegi nag loolu la léegi nag mu ñëw nee na ma génn affaire bi nag ma daal di kii quoi sauf que ci imaamu Tirmidhi bi boobu dane rek dama koo fóon bi mu duggee ci biir ci biir tool ci sama kër dama koo fóon yeneen riwaaya yi moo boo ko du abul yasar am na sax ñu ne même bi la moom la moom la waaye daal ci gàttal mooy riwaaya imaamu Tirmidhi mooy li njëkk wax noonu amu ci dane rek ma fóon léegi nag nee na ma dajeek Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ma wax ko mbir mu mën a ko daal di la yow daal di lay euh, suturaal sa bopp te nga te bu ko wax kenn nee na ma da waaye ma ma muñ muñ manuma koo muñ ma dem gi Seydina Omar radiyallahu anhu ma wax ko ko moom it mu ma li nga xam ne moom la ma Seydina Siddiq wax nee na nag bon ma muñ muñ manuma koo muñ daal ma ne daal dama dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu day wan ne kon tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne fi ngay dem di laaj man naa ne te loolu moom ijmaa la daanaka tuuti mu nekk ijmaa comme ni ko boroom as-Suyuti al-Alfiyatu as-Suyuti rahmatullahi alayhi waxe mooy kon ku fi ëpp xam-xam amul ñu naan Serigne diw mu ngi fi ëpp ñëpp xam-xam kon moom lañ war a laaj moom kese que keneen amuñ droit loolu amul masula nekk yonent ma saa saam dafa doon ne saxaaba yi am ay laaj dem laaj keneen te loolu moom <laughs> loolu moom daa nekk loo xam ne lu siiw la kaada an yura fi ijmaa am ni ko waxee sayna al imam as-Suyuti radiyallahu anhu kon nag léegi nag nee na ma ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy wax nee naa mu ne ko yow ja koo xam ne te ndaw soosu soxnaay koo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam da ko yónni woon ci benn sariya benn xare la woon léegi nag mu ne ko yow nga def moom noonu la léegi nag nee na nee na ba ma ma may sax yal na woon gëwum fekkul woon jamono ji ma nekkoon ku tuub daal léegi nag nga nekkoon jullit léegi ba ma yaakaar ne man de moom ci waa safar lay nekk léegi nag suñu borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam day na daal di sëgg nag lu yàgg yàgg yàgg